di suñu jotaay bii ñu génn walillahi alhamdu wal ñëwoon nañ ba àggoon ci laayaat téeméer bi ak juróom-ñett fukk ak juróom-benn fi nga xam ne moom la borom bi tabaaraka wa taala doon waxe naan yonent bi sallallahu alayhi wa bu ma sama jaam yi laajee nee leen man dama jege dinaa wuyu li nga xamante ne mooy ñaanuk aji kama ñaanuk kama ak kama nekk ci problème kooku de dinaa ko dimbali waaye ida daan bu ma woowee léegi nag loolu ak ba ni muy jeexe xam nga nit ki man na ne man de moom li ma jaaxal mooy ne borom bi tabaraka wa taala di lii la wax waaye man moom akama bari dossier yu ma teg de aka bari ñaan yu ma ko ñaan waaye nag gisuma leen loolu nan nga koy boole ñu ne la loolu li koy tontu mooy xadiis al imam ahmad ibn muhammad ibnu Hamdan ak alimaamul Bazzaar daal dinañ koy soloona ko noonu alimaam alxaakim an-Naysaabuuri rahmatullahi ala aljamic ñu jële ko ci ay saydina wa mawlaana abu Saciid alxudriyu radiyallahu taala anhu wa arda mu ne yonent bi alayhi salaatu wassalaam nee na amul benn way ngëm yàlla benn way wommatul borom bi tabaaraka wa taala benn jullit boo xam ne dafa ñaan ñaan goo xamante ne nii nag nekkul dog mbokk du dog mbokk te du bàkkaar voilà parce que yenn ñaanu dog mbokk yi yooyu moom borom bi tabaaraka wa taala soppul jaam bi te bëggul te dafa xaraamal jaam bi di ñaan yoo yële mu ne bu dul loolu rek dog mbokk wala bàkkaar lu dul ne borom bi tabaaraka wa dina ko jox benn ci li nga xamante ne mooy ñetti mbir yi soit ba mu ñaanee mu gaal yi gaawal li nga xam ne mooy nangu ñaanam jaam ba daal di koy gis ca wala mu daal di koy dencal yawmal qiyaam ndax borom bi tabaaraka wa taala xam na ne bon kii lii mu may ñaan baaxul ci moom wala bu ma ko defalee amaana yu bari yoo xamante ne nii dogaloon naa ko ci moom moom day tax ne du ko am ndax borom bi noonee la ko defee yi nga xam ne danaan ngi ngir mu am lii ne def lii wala bu lii amee lii du am yooyu nag ci xam-xamu borom bi tabaraka wa la ne ba tax moom mu daal di koy dencal wala rek mu daal di ko ci jañale loo xam ne mooy musiba ku ko naroon a dal suñu boroom tabaaraka wa taala daal di ko ci jañ ndax ñaanam yi bu ñaan waaye loolu nag jaam yu bari xamuñu ko ñoom dañoo ëppal dañoo yàkkamti moo tax ndax xuliqal insaanu la ndax ki nga xam ne mooy nit ki di dañ ko bind mu nekk ko xam ne dafa yàkkamti ay mbiram bu bëggee dara tey topp nit ñi daal langal leen ko fekk amul rek mu foog ne daal mbir mii daa war suñu boroom nag ñu déedéet <coughs> waaye tamit beneen affaire am na mooy ñaan dafa mbay ay charte gisoon nañ ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi nga xam ne ci la doon wax waxu waxu mooy xadiisu waajoo jële nga xamante ne nii bi muy wax naan inna allaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiba de boroom bi tabaraka wa taala dafa teey te du nangu lu dul lu teey léegi nag ci la tudde benn waay boo xamante ne nii achansa xabar dafa pënd bopp ba poussière lu nekk mu def ko ndax daa nekk ci tukki bu sori waaye tam metti waaye nag moom alhamdulillah bi nga xam ne nag ci la nekk ci jafe-jafe ñu mag yooyale mu tàllal loxoom borom bi tabaraka wa taala yamuddu yaday di tàllal loxoom bi di tànn ci ba ci nga xam ne turu borom bi tabaraka wa taala ya rabb ya di woo borom bi ci turam yu sell yi nga xamante ne nii nee na walillahi l asmaul husna fad'uhu biha nee ne borom bi tabaraka wa taala moom la ñaan li nga xamante ne nii mooy tur yu sell yi kon dee leen ma ñaan di ko dee leen ñaan di ko ci jaar moom mu tànn boo bële naan yaa rabb yaa rabb waaye nag daa am lu cloche de daa am loo xam ne nag mooy moo moo moo doxul ci ay mbiram ndax moom kat moo tax boroom xam-xam yi rahmatullahi alayhim naan ci xadiis boobu moom de jooju dafa réunir dafa dajale lépp li nga xamante ne nii mooy yi nga xam ne ñooy waralu nangu ñaan waaye nag bon li am problème mooy lool mooy pund na poussière ndax jaam bi borom bi daa bëgg booy ñëw di ko ñaan yow nga nekk koo xam ne da ngay wane sa torox wane ne doo dara amoo dara wane ne da ngaa aajowoo sa borom tabaraka wa la poussière pënd ba pare di woo ci turu borom bi comme niñ ko waxe léegi di tàllal loxo yi ndax loolu lépp dafa bokk ci aadaabu yi nga xamante ne nii ay tegginu ñaan la waaye nag problème bi mooy yeesu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne wa mat'amuhu xaraam waaye nag malheureusement waa ji la muy dund dafa xaraam wa mashrabuhu xaraam la muy naan dafa xaraam yoonam newu ci ay dagan naam dagan lool du suseem bokkul sax ci ci ci dernier suseem yi boolewu ko ci moom daal foog na ne alal ji daal nu mu ko amee rek baax na voilà moom daal nay am rek léegi nag li am solo mooy fa nga koy dugal te loolu waxu xawlu juurin wa kadibun wa buhtan buhtaan waxu nar la ak li nga xam ne dëngate ak li nga xamante ne mooy duural borom bi tabaraka wa taala kon nag wa ghudhiya bil xaraam daanaka li muy dundeek li muy lekk wa malbasuhu tante même li mu sol sax xaraam ci lu xaraam li muy gagner son gagne-pain lu xaraam li ca la ko jële yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne moo ku mel nii ana naka lañ koy nangule kon loolu beneen mbir la bu tax waa ji taxaw naan man damaa ñaan ba sonn ginnaaw boo ci boolee yiñ la wax yiñ la njëkk a wax boole que moom daal dinay matal charte yi ñaan yëpp est matal na ko moo tax nit ki na seet li nga xamante ne nii moom lay dugal ci biiram bu bëggee ay ñaanam di nangu na xool li muy dugal ci biiram li muy sol ak li muy naan ak li muy dëkkale njabootam ak li nga xam ne loolu la leen di leele mu nekk loo xamante ne nii xalaal la de lu xalaal lay doon nekk ba nga nekk lu xaraam ndax loolee lu am solo la wallahu taala alam kon nag suñu borom di continuer laaye bi ñu war léegi day ñëwaat di wax ci li nga xamante ne mooy koor gi ndax koor gi jamono yoo yële bi nga xam ne ci la ñuy tàmbali koor mbir gi ni mu demee woon mooy nit ki bés bu wooree bu wooree mooy début koor gi de ñun xamuñu loolu parce que suñu borom li mu waxoon ne nammuma li ci yéen li mu ci yéen mooy ak yomb yomb waaye nammul ci ñun ak jafe-jafe moo tax ñun xamuñu loolu ñun dañoo ñëw fekk dund yu neex yëpp ñu daal di koy fekke mais saxaaba yi radiyallahu anhum ñoom ñoo fekke woon jàll ba bu njëkk ba mooy nit ki gis nga bu dog jotee bu dog jotee gis nga bu ñëwee bu bu bu nelawee te fekk yow lekkagul wala séyegul ak soxnaam bu xasee nelaw mooy lekk day xaraam ci moom séyeg soxnaam it day jar day xaraam ci moom ndax lan ndax nelaw na léegi nag mu am benn ansaar yi rahmatullahi alayhi koo xam ne bon loolu taxuñoo jukkuwaa turam boroom xam-xam ni rahmatullahi alayhim dañ cee wuute comme ni nga xamante ne noonee la ko al imam alxafiz ibn hajar al asqalaani rahmatullahi alayhi daal leeralee ci ansaari kon nag loolu taxuñoo jóg quoi waaye daal ñu xam nañ ne benn waa lansaar la boo xam ne dafa ñëw daal di xiif benn mag la woon nag benn mag la woon léegi mu mage woon bi mu ñëwee nag ah woor ba sonn nag dog jot mu ñëw ne soxnaam si ah waaye waajal ñu waay loo xam ne moom la ñuy lekk soxna si ne ko ah foog nga xaar ñu toggal la ne ndax mbir mi lu ñuy foog ñu tànga mu laal safara daal voilà ndax moom foog ñu defar ko léegi waa ji bi mu tëddee noonu rek far départ nag bi nga xamante ne nii nag ci la yeewu ah mu yeewu nag waaw gaa yi indi lekk bi defar plat bi bu indi fekk ko muy nelaw léegi nag waa ji jóg gis ne ñu yee ko mais bon nelaw na mooy amatul amatul ñameetu la lekk parce que loolu dafa xaraam dikk bi loolu la woon boo xasee nelaw moom liñ la ko waxee doo mën a tee lekk doo mën a naan doo mën a sëy jeex na léegi nag noonu la fanaane guddi gi yëpp bur bi di xurxur yi bur biir bi xurxur yi ndax xiif bi nga xamante ne nii nag ci la xëy ñëw ci yonent bi daal di koy nettali mu ko nettali rek Seydina Omar radiyallahu anhu daal di jóg na yow ndaw yàlla sallallahu alayhi wa sallam <clears throat> ne ko man biit man moom le nee ma dal ah waaw ndax dama bëggoon a jot <coughs> alhamdulillah dama bëggoon a joteeg sama soxna radiyallahu anhuma léegi nag moom mu ne ma bon jot naa nelaw quoi mais nee na man ma jàpp ne bon kii day day wax lool rek mooy mooy façon femme yooyu nga xam ne bu ñu bëggul waaw nga jotee ñoom dara ci wàllu si moom ñuy joxe ay lay naan tey lii wëg lii dañoo feebar ak lii lii mu ne te comme ko xam na ne mooy bu xasee nelaw <laughs> moom dootul mën a tee joteeg moom Seydina Omar radiyallahu anhu mu ne nag bi ma waxee lool ma ne moo kii day ut ay lay kese day bañ daal ma joteeg moom léegi nag bon far joteeg moom daal ci noonee léegi nag ñëw wax bi mu ko waxee yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci la wàccee li nga xamante ne suñu boroom ci la wàccee laay bii ñuy bëgg a gis